a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu al-akmalaani al-atammaani ala rasuulillah sayyidina muhammadin ibni abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fayaquulu rabb fayaquulu al-imaamu al-haafizu an-nawawi rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin ala nabiyyina wa alayhim afdalu salati wassalam fil bab ath-thani wal 'ishrin ath-thani an jarir ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة wa itaa'i zakaa wan nushi li kulli muslim muttafaqun alayhi kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ci garab gii ba léegi muy ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana Allahu minhum ah muy wax ah, ci ñaareelu xadis bi jataay bi ñu génn lañ gisoon xadis mu njëkk bi da xadis Seydina Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad bi yonent bi saa saa na ad-diinu saani mooy ñaareel bi mooy avant-dernier bi waaye mooy xadis cent quatre-vingt-deux bi nga xam ne lañ tàmbali téere beeg léegi mu ne asaani an jarir ibn abdillah mu ne xadis bii koy jële ci Seydina ibn abdillah gisoon nañ ko fan yee al-Bajaliyu Jarir ibn Abdillah ibn Jabir ibn Malik ibn Nasr ibn Tha'laba ibn Jusham ah, muy al-Bajaliyu al-Kufi rahmatullah alayhi bokkoon ci ñi sahaaba yi mujjeetu moom quelque mu la dafa Yonent mi sallallahu alayhi wa sallam Yonent mi sallallahu alayhi wa sallam génn kon mu ne xaa annahu qaala mu ne baayaatu damaa jaayanteeg rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu ne damaa jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw <laughs> ala iqaami salaa ci kaw lan ci kaw taxawal julli wa iqaami salaa wa itaa'i zakaat joxe zakaat waaw génne ko di ko jox wan nushi li kulli muslim ak di laaye biir bépp jullit mun a hadis bi muttafaqun waaw mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim hein ñoom imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko bokk solo léegi hadis boobu al imaamu Buxaari ak imaamu Muslim ko ñoom rek ko solo dañ naan la déedéet imaamu seen sëriñ imaamu Ahmad solo na ko na ko naan al imaam ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi ah al imaamu Buxaari ko nag yu bare bare bare. bërëb bi mu ko njëkk indi mooy hadith numéro cinquante sept ci sa ci li nga xam ne mooy eh, sahih bi mu ne haddathana Musaddad mu ne nettali nañu Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal fan la ko indi kitaabul iman baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam ad-diinu nasiha waaw foofu ci la indi hadith sayna Jarir bi la ko indi mu ne haddathana Musaddad mu nekk ñu nettali mooy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri <laughs> rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya mooy ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz sëriñ imaamu Ahmad yeeg yooyu ak a garaawoon Allahu akbar taalibi ñoom Sufyaan ibn Uyayna ak ñoom al imaamu Maalik rahmatullahi alayhi kon al Ahwal man an Ismaa'il moo ko jëlee ci Ismaa'il ibn Abi Xaalid Hurmuz rahmatullahi alayhi Abu Abdillah al-Kuufi moom tamit qaala mu ne haddathanii Qays ibn Abi Haazim mu ne ki ma nekk mooy Qays ibn Abi Haazim qaysun maa lahu naziru qaysun maa lahu naziru <laughs> qaysu mi <laughs> en fait Qays ibn Abi Haazim moom bokk na ci saxaaba yi nga xamante ne nii keroog bi yonent bi sallallahu doon génn àddina moom dafa newoon ci yoon wi doon ñëw ngir ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir jaayanteeg moom léegi bi nga xam ne ca la doon bi muy ñëw ci yoon bi la ñëw ñu ne ko yonent bi sallallahu génn na àddina waaw moom mooy ki nga xam ne moom xaysu mi moom moo jële ci kutu euh, waa euh, kële euh, mooy al asharatul mubashirina bil janna fukk saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu salaam bégal àjjana ñoom ñëpp jëlee na ci ñoom waaw Qays ibn Abi Haazim radiyallahu ta'ala rahimahullah wa radiya anhu kon moom mu ne kon kii mooy bi yonent moo laa wax ne ci jotaay bëre <laughs> gaa yi dañ doon nekkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko te gisuñu ko <laughs> waaw am na ñoo xam ne dañ doon ñëw am na ñoo xam ne ñëwuñu woon sax fañ nekk lañ nekk te bu yonent bi sallallahu alayhi ba ngi woon mais dinañu nekk fañ ne te waxuñ leen yéen ku gisul sëriñ diw gisu ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alku ngeen <laughs> waaw léegi nga bëgg ne yow sa sëriñ <laughs> ku newulum dëkkam alku nga yow yow ñun dama foog duñu xalaat quoi kon Qays ibn Abi Hazim an Jarir moo ko jëlee ci Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaala baaya'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqaami salaa wa iitaa'i zakaat wan nushi li kulli muslim noonu la ko al imaam al-Bukhari rahmatullahi alayhi indi boobu naka noonu al-Kanta al-imaamu Muslim mu ngi koy indi kitaabul iimaan baabu bayaani anna diina nasiiha gis nga mook al <laughs> imaamul Bukhari waaye imaamul Bukhari nag kitaabul iimaan baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam ad-diinu nasiiha buntu téereb ngëm yàlla buntu waxu yeneen may saa saam ad-diinu nasiha kanta imaamu muslim moom kitaabul imaan rek la def baab yi defu ko waaw kay mooy boroom xam-xam yi ñoo ko def surah yi bayaanu leeral anna diina nasiha mu ne haddathana abu bakr ibn abi shayba moom yàgg nañ ko abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn usman al-kufi rahmatullahi alayhi al-wasiti al-asl wala moom mu ne qaala haddathana abdullah ibn numayr mu nekk ñu ne abdullah ibn numayr ibn abdillah moom yàgg nañ ko gis al-hamadani al-Madani al-Kufi rahmatullahi alayhi wa Abu Usama mi Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi moom it al-Kufi an Isma'il ibn Abi Khalid mu jële ci Isma'il ibn Abi Khalid Hurmuz mi ñu la waxoon sànq an Qays mu jële Qays ibn Abi Hazim mi ñu la waxoon sànq mu ngi noonu an Jarir annahu qala radiyallahu ta'ala anhu bay'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala iqami as-salat wa ita'i az-zakat wa an-nushi li kulli muslim ah léegi xadis bi mu won mu ngi noonu léegi xadis bi bala ñu jàll dina ñëwaat xadis mille deux cent treize insha allahu taala ci téere bi léegi gis nga yonent lay saa saam jaayante gi lii bokkul ak gëm gi ñu moo tax am na riwaay yoo xam ne da na damaa jaayante damaa gëm yonent lay saa saam ba pare ah dañoo kii ba pare mu ne ñu jaayante leen ak ñun waaw <laughs> waaw kaay leen jaayanteeg man waaw léegi nag. ah parce que jarir en fait balaa loolu hadith bi parce que Seyna jarir euh, euh, keroog bi Seyna Mughira gaañu ndax Seyna Mughira moo ne woon euh, moo jiite woon Kufa ngir ki nga xam ne mooy Seyna Muawiya moo bi mu nee xalifa moo ko fa toogaloon après Seyna Mughira ibn Shu'ba génn àddina waaw moo tax am na ci riwaaye kitaabul imaan yi baabu qawli nabi sallallahu alayhi diinu ad bu imaamul Bukhari foofu mu jaar ci Ziyaad ibn Ilaaqa mu ne sami'tu Jarir ibn Abdillah yaqul yawma mata al-Mughira ibn Shu'ba qama fa hamida Allah wa athna alayhi wa qala alaykum bi ittiqa'illah wahdahu la sharika lahu wal waqar wa sakinati hatta yatiyakum amir fa innama yatiyakum al-an thumma qala ista'fu beneen yi am na yeneen wa istaghfiru li amirikum fa innahu kana yuhibbu al-'afwa thumma qala amma ba'du fa inni ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qultu ubayyi'uka ala al-islam fasharata alayya wan-nusha wan-nushi li kulli muslim fa bay'tu sana'tuhu ala hada wa rabbi hadha al masjid inni lanasihun lakum thumma astaghfara wa nazal keroog bi nga xamante ne ci la Seydina al-Mughira ibn Shu'ba amirul Kuufati daal di génn àddina ci xilaafu Seydina Abu kii Muawiya radiyallahu anhu Seydina euh, Abd Jarir ibn Abdillah dafa yéeg ci minbar bi waaw euh, sant yàlla bàkk ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne maa ngi leen di dénk ragal yàlla moom dong te bu leen ko bokkaale ak tamit di weg wegaate te yem wasakiin ak dal ndax jamonoy euh, yi nguur boo xam ne ka jiite dafa faatu jamonoy tension la léeg-léeg am na ñoo xam ne les profiteurs dañ naan nañu profité nag damm nguur gi wala jël ko waaw ndax xam nga kuuba daa bari woon dissidence <laughs> daa bari woon dissidence jamono yooyu <laughs> <laughs> jamono yooyu daa bari woon <laughs> ndax moo mooy mahbatul shia shia yi fa lañ fa lañ bari woon ma <laughs> ah léegi mu moom nag mu dalal leen mais bu lu mel noonu mooy tension mooy leen wax ak tension bu amee yow boroom xam-xam bul nekk kuy xam ma déedéet parce que fitna la xamoo fu buy tàmbali man nga xam ne tàmbali na de mais fan lay yem bul xam déedéet moo tax bu ko yee déedéet dalalal tempéraire mu ne leen nag ah seen seen njiit bi da na àddina maa ngi leen di dénk ragal yàlla ragal leen yàlla waaw nekk ci li ngeen ne woon ci digalu yàlla yi tey sori tereem dal leen al waqaar bu leen ja bu leen bokkaale yàlla waaye waa ngi leen di dénk al waqaar wa sakina hatta yatiyakum amir ba ni nga xam ne noonu lañ leen dendee la ñuy leen di falale décréter comme que gouverneur yi la Euh, keneen koo xam ne moo leen di jiite mooy remplacer seen ami yi fa innama yatikumul an dina leen dikkal léegi waaw yàggatul kon jarul ay ay ay ay ay ay mutinerie <laughs> ay kiiw yooyu déedéet ay dissidence ak ay rébellion déedéet waaw ba pare mu ne leen istanfu li amirukum mooy ñaan ñaanal leen ko ak njéggalu yàlla al afu mooy jéllale beneen bi istaghfiru jéeg ñaanal leen ko njéggal li amirukum ngir seen njiit bi fa innahu de moom Mughira mi génn àddina de kaana yuhibbul afwa ak bëggoon ak ak ak ak am aafiya ci ci ci léppam waaw kon ñaanal leen ko boroom bi aafiyal ko woya falal ko lépp suturaal ko nekk koo xamante ne da koy eh, teg ko ci condition yu baax summa qaala mu ne amma ba'd ginnaaw lii fa inni man de ataytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam man jarir damaa dikkal yore tubaab yi saa saa am ma ne ko ubaa yonk alal islam maa ngi jaayante yow ci gëm yàlla nekke ci l'islam gii fekk maa ngi dund. yonent tubaab yi saa saa am ma tegal ma ci wan nushi li kulli muslim ak bi laay biir bépp képp koo xamante ne jullit la Allahu akbar loolu moo tax nag gis nga eh, Seydina Jarir <laughs> non Seydina Jarir vraiment il est exceptionnel radiyallahu anhu eh, al imam at-Tabarani rahimahullah xam nga nettali bi waxoon nañ ko fan yee mais bon xuusuñu ci woon nañ ko tudd noonu rek naan kenn ci ñoom moo tax ñooñu jaayante woon ak yonent bi sallallahu kenn ci ñoom bu yaram daan woon doon xool laaj waaye même bu jëndoon te jëndoonu fas Jarir mii la Seydina Jarir mii la radiyallahu anhu loolu al imam at-Tabarani Abul Qasim moom moo ko soloo <laughs> mais eh, dafa yónni benn euh, booyam ne ko mu jëndal trois cent trois cent kii euro trois maanaam trois cent euro trois cent dirham wala dinar <laughs> ah bii ni euro <laughs> ah trois cent <laughs> ndax looloo amoon jamono dinar ak dirham hein léegi bi nga xam ne ci la waaj indi fas wi ànd ak ci yenn waay daa ànd waay waay ji dafa ñëw ngir mu euh, bon ndax xaw ma da koo waroon a mottali xaalis bi léegi Seydina Jarir xool fas wi xool kon waa waa yow euh, xool fas wi kii ne ko mais yow sa fas wi ëpp na lii sa fas wi mais ëpp na lii nii de trois cents mais ëpp na ko mais di ko yokk ah ne ko non yow yow li ëpp na lii ah yow sa fas wi ëpp trois cents euh, waa ko mais ndaxa jarir man de loo ko jële baax na euh, kii naa de <laughs> gërëm naa de mu naan ko farasu ko xayrun min salaati balaa min salaati mi'ati dirham waaw dirham la woon waaw ay dërëm trois cents dërëm mu ne ko mais sa fas wi gën na lool mu ne ko atabi'uhu bi arba'ati dirham ndax da ngay jaay sa fas wi car quatre cents dërëm doo ko jaay quatre cents pas dërëmu Sénégal yi ah la woon ci xaalis xaalis pur voilà dafa seeroon de mu ko mais doo ko jaay quatre cents waa ko ah, yaay xool rek ya aba abdillah yaay xool rek mais man gërëm naa de mu ko nag waaye mu kewe gi waat mu ne ko farasu ko xayrun min dalik waxuma la dara xam ne yow sa gën na loolu ah non gën na quatre cent atabi'uhu bi khamsati dirham waa mais est-ce que yow sa fas yu doo ko jaayee te moom mooy jënd de waxul ke <laughs> non wallahi non mais saway saway saway saway mais ñun bu ñuy bokk ñun ñun waaw atabi'uhu xoola trois cent euros waa ji gërëmoon na kat nee na ko baax na ba war fay waa ji ànd ak moom parce que daa war a jaamam bi hmm, daa jarir daa war a mottali yi mu ñëw xool fas wi na ko mais fas wi yow sa fas wi gën na trois cents mais ko quatre mu ne ko quatre cents bu fas wi xoolaat ko ne ko mais yow sa fas wi ëpp na quatre cents ko cinquante cinq <laughs> mu topp ko naan ko deñul di ko ci yokkal par di ko ci yokkal par naan ko sa fas wi ëpp na loolu eh, yow sa fas wi da nga gën naa baax ma foog <laughs> léegi mu topp noonu ba ni muy accès huit cent dërëm allahu akbar naan ko ëpp na sept cent ëpp na six cent waa ji ne ko ba mu ne ko ëppaat na six cent sept cent mu ne ko mu ne ko huit cent lay sax <laughs> foofu la ñu ne ko am na ci waay boo xam ne waa ji jënd moo ne ko mais yow <laughs> ah yaa yaa ba Abdullah mais yow yaay jaay wala man maay jaay mu ne ko dee xam nga lu tax dee rek alhamdulilah ba mu fa qiila lahu fii daalika mooy bi mu jaayee waa ji loolu après gaa yi mu toogaloon ak foofu ne ko mooy euh, mooy est ce lii nga def nii xellu na quoi <laughs> mooy façon bu mel noonu quoi mooy daal xaw ko mel ni dañ ne ko bon seet li nga la nga yaa ngi dem jëndoo façon xam ne sa bi jëndee na la ko sa booy bi yow nga ne a yokk xaalis bu lu mat. amoo dara looy def hein nga ñëw di nga ñëw di di yokk trois cent lu jóge ba huit cent leen nag inni baaya'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala nushi li ali li kulli jari damaa jaayanteeg yonente mi ci kaw may laaye biir bépp bépp way ngëm yàlla te lii ma gisee ne fasal yu ma bëgg jënd ëpp na li ma ko naroon a jënde loolu bokk na ci laay biir ko mooy ma remonter prix bi ba mu mat li nga xam ne réellement en tout cas li ma njort te sama njort ak bi ma gisee fas wi li mu man ak li mu war a jar que ni ëpp na loolu ma dem ba huit cent loolu daa bokkoon ci li nga xamante ne am nusra li kulli muslim bi ma jaayante woon a yonente bi alayhi salaam kon <laughs> moo tax kii ne al imaam ibn Hibbaan rahmatullah alayhi eh, muy solo jaar mu jaar ci Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir koo xam ne surtout Seydina Jarir la mu jëlee ko ci maamam mu yokk ci maamam ne te kat ma <laughs> Jarir xam nga mosoon a jënd benn mbir ci kenn wala mu jaay ko benn mbir waaw. bu jëndee ci benn waaye benn mbir danaan ko wala mu mu jaay ko benn mbir xam nga boo jëndee yow yaay jël marchandise mi joxe njëg gi wala boo mu jaay jël njëg gi joxe gee danaan ko dala ciy tegal ne la ah xamal nag ne yow mii yow mi jënd sama mbir mi wala yow mi ma jaay sama mbir mi de <laughs> wala yow mii nga xam ne damaa ñëw jënd ci yow xamal ne maa axas naa minka ah anna ma axadna minka ahabbu ilayna mimma ataynaakahu faxtar malgré tout danaan la saa li ma li ñu jël ci yow de moo gën a sopplu ci ñun que la jox mooy xeeb naa li ma la jox léegi nag yaay seet de bu dee marché la mooy marché bi ma la jox bëggoon naa mu gën noonu même bu dee jaay naa la ko léegi nag yaay seet bu dee lu mu jënd la mu ne ko lii ma la ko jëndee de damaa dem ba fii rek amatuma leneen waaye nag ah li li ñu jël de moo ñu gënal li ñu la jox mooy yow li ñu jël ci yow li ñu jaay ba léegi joxagum la jàpp mais nag fii laa yem ci jox xaalis te waa ji am taraabit dana jaay moom bu nekkee ci loo xam ne ci li muy gërëm la bu tukkee ci yéen baax na mais moom ndax lan ndax dafa jaayante woon ak yonente ma saa saa man nusha wa nusha li kulli mu'min allahu akbar moo tax kon mooy jaayante gi yonent may saa saam doon def nekkul ne kaay leen nekk jullit la ñuy jaayante te ne mooy yow mooy dañuy nekk jullit ba pare mu jaayanteeg ñoom. moo tax loolu ulama suluk boroom xam-xamu suufi yi rahmatullah alayhi ñi nga xam ne mooy seen yoon wi loolu ñenn ñi di leen bañal dañu naan la ñoom yëpp am na cosaan ci diine. waaw mooy jaayante goog ñenn ñi di bañ ne yonent may saa saam da ko doon def ak saxaaba yi te yi ci lañ ko doon defante dem nañ fi xare. keroog euh, Yarmuk Yarmuk mais saxaaba yi jaayante ana kan kam ku taxaw ne kan mooy jaayanteeg man ci ñu xare ba génn àddina yeneen mbokki saxaabaam jaayanteeg moom kon manoo ne mbir mi ci yonente bàyyi saasaam kese la te lool mooy jaayante gi ñuy jaayante ne ah suñu yoon wi de lii la boo ci newee lii mooy charte yi lii la ku gërëm nga def ku gërëmul nga bàyyi waaw ku gërëmul bu ci dugg loolu la yeneen bàyyi saasaam day jaayanteeg ñoom ñu d'accord buñ la tey waxoon nañ la ci bi ñuy gis xadiis Seydina Abdallah ibn Amr yonent bi saxaaba yi radiyallahu bi mu naan ko da ngay woor day doon woor bëccëg yi yëpp tey taxaw guddi yi mu naan mu koy naan defal ñett defal kii muy wax naan ko mën naa lupp loolu gis nga ba mu nekkee mag li ko ci dal ndax ni mu méttee ci koor geeg même alxuraan gi muy naafile yooyu yëpp ni mu méttee woon mais malgré loolu doonuñ ko woon ba nekk na mag mbir mi metti lool ba nga xam ne yenn yi bu mën da woor day toog takk bés yooyu après mu fay leen. yi alxuraan yi mu doon jullee guddi bu ko manul day toog gaaral kenn ci waa këram ci bëccëg gi jàng lépp mu metti lool ci moom waaye la moo tax ndax ñoom bëgguñu woon di bàyyi lenn loo xam ne moom la yonent bàyyi saa sam ba muy dem rafiqul a'la alayhi salaatu wasalaam moom la leen bàyyi loon ci gannaaw kon nag loolu mooy ndax ñoom dañ jàpp ne jaayante la ak yonent bàyyi saa saam ci loolu le moo tax Seydina Abu Hurayra ne woon awsaani xalili bi salaas duma leen bàyyi ba faw sama xarit ba sallallahu alayhi wa nañ ko fi gisoon nañ ko waaw hmm? moo ma dénk ñett yi duma ko masa bàyyi waaw rakaata duha ñaari rakkaay duha woor ñetti fan ci weer wu ak di witar laata may dëdd yooyu moom man Abu Hurayra loolu la ma yonent bale sa saam kii woon dénkoon duma ko baax ba ni may sàngoo suuf noonu la génn àddina fekk moo mu ngeen muy làmboog moom loolu la waaw mooy yooyu nga daal di ciy tënk sa bopp waaw kon loolu mooy an wan nush li kulli muslim waaw gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum kon ñoom niñ doon dund xadiis Allahu akbar mooy lii xam nga ku mel nii boo ko amoon ci secteur yi kii léppay dox ndax mooy dafa bëgg dama mooy mooy bi mu ci teg Allah transition nañ dem nañ dem ci xadiis bi léegi mu ne kon kon lii lëkkaalee mag bunt bi mooy di laayi biir dama jaayante yonent bi sallallahu alayhi di laayi biir bépp jullit waaw loolu rek moo tax bu gisee loo xam ne njariñ na li ñu waxoon sànk ci wala ay matil muslimin amatihim moo ñëwaat lépp luy seen njariñ da leen koy xëccal lépp luy seen lor leen ko moo tax mu taxaw keroog bi Seydina al-Mughira génnee àddina radiyallahu ta'ala anhu moom Seydina Jarir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu mu taxaw wax leen loolu mu leen wax ba pare nag ne leen ah man de dama leen di laayu biir ndax damaa jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama laaye diir képp koo xamante ni awu ngir ngëm yàlla la waaw akbar loolu nga xam ne mooy dalay yóbbu ji nga co sofeel co bokkal sax bëggal sa mbokk jullit li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp loolu nag moom la ci teg kon wax nañ la xadis bi dina ñëwaat xadis mille deux cent treize kon xadis bu mujj bi ci mën dumi kon al imam an-Nawawi rahimahullahu mu ne as-salis an anasin radiyallahu taala anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi muttafaqun alayhi kon hadith bii la ci teg mu ne kon as-saalis ñetteelu hadith bi ci buntu bii waaye mooy numéro 183 hadith téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett. ginnaaw biñ tàmbalee téere bi ba léegi mu ne an anas mu ngi koy jëlee ci Seydina anas ibn malik ibn nadr ibn damdam al najjaari al najjaari rahmatullahi alayhi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne ani nabi muy jëlee ci yonente mi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala nee na laa yu'minu du gëm dëgg dëgg gëm mukk ahadukum kenn ci yéen hatta lu dul yuhibba mbete yuhibba muy soppal li akhihi mbokku jullitam maa la nga xam ne yuhibbu moom la soppal li nafsihi boppam mu ne hadith bi muttafaqun alayhi al imam al Bukhari ak al imam Muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko solo na ko noonu al imam Ahmadu daal dina koy solo waaye na ko noonu ci waa ashabu sunan al arba'a ñépp ko solo bam dem al imam Abu Dawud ci ñeent ñi kon mooy al Tirmidhi solo na ko al imam an-Nasa'i ak al imam Ibn Majah rahmatullah alayhim al imam al Bukhari mu ngi ko di ci kitabul iman baabun minal imaani an yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi mu ne haddasanaa Musaddad gisoon nañ ko sànq ci jàllale yee ñu génnoon Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan rahmatullahi alayhi al-Basri rahmatullahi alayhi annahu qaala haddasanaa Yahyaa moom gisoon nañ ko ibn Sa'iid ibn Farrukh al-Qattan rahmatullah alayhi an Shu'ba mu jël ko ci amirul mu'minin Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam rahmatullah alayhi al-Basri an Qatada moo ko jël ci Qatada ibn Di'ama ibn Qatada rahmatullah alayhi Abu al-Khattab moo doon dakkantalam an Anas moo ko jël ci Anas ibn Nadr ibn Damdam rahmatullah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu indiwaat beneen tàllale mu ne wa an al-Husayn al-muallim moom mu ngi jaaraat ci euh, Husayn ibn Dakwan al-muallim moom it gisoon nañ ko fan yële hmm? annahu qaala mooy mu jaar fële ci ñoom Yahya mu ne annahu qaala Qatada mu ne qaala haddathana Qatadatu ki ñu nettal mooy Qatada ibn Di'ama ibn Qatada miñ la wax sànq Abul Khattab an Anas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi loolu mooy riwaaye imaamu al-Bukhari kan daal imaamu Muslim mu ngondi ci kitaabul iimaan moom baabun an yuhibbal muslim an ah, baabun yuhibbal muslimu hmm, ah, an yuhibbal muslimu li akhiihi maa yuhibbu li nafsihi mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Muthanna az-Zamin muy Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi rahmatullahi alayhi wa ibn Bashar muy Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysar al-Abdi di Bundar rahmatullahi alayhi ñoom ñaar ñun nee nañu qaala ñu ne haddathana nettal nañu Muhammad ibn Ja'far di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali rahmatullahi alayhi Abu Abdillah al-Basri di kan Bundar di Gundar <laughs> waaw Ja'far Gundar <laughs> Bashar Bundar Bundar kii mooy Gundar qaala mu ne haddathana ndax bu jëlee ci baay jiit leen di Shu'ba ndax moo dencoon yaayam Shu'ba gis nañ ko sànq ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki mawlahum hmm, al-Ataki al-Azdi mawlahum al-Wasiti al-Basri qala sami'tu Qatadata yuhaddithu an Anas radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi lii mooy hadith bi kon <laughs> lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak fi ñu jóge woon Seydina ah, kii doon ko wax euh, Jarir mooy ne Seydina Jarir loolu mu doon wax noonu mu meloon day yow mooy yow nag jaay nit ba pare wala jënd ci moom ba pare ne ko ah yëgal ne li ñu jël li li ñu jël ci yow de moo ñu gënal li ñu la jox léegi nag defe nga choix ba léegi bu neexee nga ñëw fekk ci njaay mi walla nga nga ne ma yooyu eh, marché li ñu joxaan ma ko lu tax parce daa nekk ci summa mu bëggal boppam mboqam li mu bëggal boppam surtout li mu jaayanteeg yonente bi alayhi salaam waaw waaw mbir mi daal lenn la mooy lépp loo xam ne yow li nga bëggal sa bopp ci yiw moo tax riwaay imaamu Nasaa'i leeral na ko yonente bi alayhi salaam yonente bi mu leeral foofu ne. walladi Seydina Anas ba léegi imaamu Nasaa'i ci kitaabul imaan wa sharaa'i alaamatul imaan ah. mu ne axbarana Muusaa ibn Abdirrahmaan qaala haddasanaa Abuu Usaama an al-Husayn an Husayn wa huwa al-muallim an Qataada an Anas anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala walladii nafsu Muhammadin biyadihi laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi min al-xayr waaw Qataada mu jële Seydina Anas radiyallaahu anhumaa mu ne yeneen ndawal yàlla li sallallaahu alayhi wa sallam nee na maa ngi waat ki nga xamante ne nii bakkanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom kenn du gëm ci yéen lu dul mu bëggal mbokkam la mu bëggal boppam ci yiw voilà bépp yiw boo bëggal sa bopp da koy bëggal sa mbokk waaw bul jàpp ne yow lu baax daal pour yow la léegi yu bon yeeg yu médiocre yi c'est pour les autres déedéet waaw mooy nag laa yu'minu mais kon waa ji day nekk yéefér ñu ne déedéet waaw mooy lan mooy ne amul mooy ngëm yàlla matut al taam amu ko waaw mais gëm na yàlla mooy sa ngëm yàlla moom do des na voilà mooy li nga bëggal sa bopp ci jaamu yàlla am ay ay daraja yu kawe fa yàlla ah waaye kii yu dagan yi nii ci àddina nga am ci lu baax am poste yu baax am ci yu baax am salaire yu baax lu tax yow nga bëgg am salaire yu baax nit ñépp nekk ñuy la yalwaan nga leen di jox di leen wan di leen xooli de haut déedéet waaw mooy nga bëggal leen loolu moo la al imaamu ibnu Salah mu ne yii nii am na ñoo xam ne buñ koy door a xool xadiisu mel nii naan waaye nan la nit mën a bëggale mbokkam li mu bëggal boppam mu ne ñenn ñi dañoo jàpp ne lii nii daa bokk boo koy door a seet te sa gis xóotaloo ko yi nga xam ne dafa jafe man da nekk mu ne rek te mbir mi demewul noonu waaw mooy nit ki du matal ngëm yàlla dëgg-dëgg mu ngëm yàlla kenn ci yéen du mat dëgg-dëgg lu dul mu soppal mbokkam mi mbokkal lislaam li nga xam ne moom la bokkal li nga moom la soppal boppam waaw mu ne te taxawu loolee mooy lan nan nga koy amee mooy nga bëggal ci moom comme li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp waaw te doo ci raj-rajloog moom waaw nga xam ne yow man ngaa am moom mu am mayu yàlla yi du jeex bu dee am na loo xamante ne nii lu rëy la ñaanal yàlla may la lu mel ni am te nga ñaan mu saxal li mu ko amal yow bu dee am nga nga gis ne sa borom ah yàlla boo mënoon a defal sa mbokk mu ëllëg loolu gindiwul la daa wàññi ceew dara ndax foo ñaanalee yonent bi saa saa nee na foo ñaanal sa mbokk jullit ala zahril ghaib suñu borom tàggat na malaaka boobu xam ne danaan amin wala ka ay misl yow amin te yow borom bi may na lu mel noonu kon loolu yëpp lu ama am solo la lu jara bàyyi xel la lu jara xam la. kon nit ki du gëm dëgg dëgg gëm te yooyu mooy il faut feebaru xol yi nga mën a am lii mooy feebaru xol yi day dañ sa bopp il faut mu dañ sa xol waaw ndax bés mu ngi am sa xol bi lenn ci lool bañaate jaloux mooy jaloux bi nga xam ne baaxul parce laa la jalousie am na lu ci baax waaw waaw fiiraa ngi dafa baax mais lu ëpp baaxul mooy nit am dara nga mel ni ku ko bëgg mbir mi mbir mi deñ ci moom taxu ci moom ñëw ci yow hein loolu déedéet loolu feebar yooyu fekk yaa ngi koy am iñaanaate bañ nit ñi bañ ñu baax bañ ñu mel noonu loolu loolu loolu dana leer ne mooy manoo mel manoo mel nii nit nag mën naa juddu boroom bi defal ko yii jikko yi waaye euh, mooy mbir mi du loolu de waaw mooy ne boroom bi mën ngaa juddu mu defal la loolu alhamdulilah mais mën nga juddu jibil li lii ya defal la ko mais yoo xam ne dangay gis ne amoo ko mais nga fexe di ko travailler waaw loolu nu koy def bi taxalluq bi axlaaqi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi jikko jikko yonente mi saa salaam fexe xam na la doon dunde nan la doon jëfi doxlante ci circonstance bu ne nga fexe lool di ci yar sa bakkan ndànk ba ndànk waaw ci kaw noonu ci la feebaru xol yooyu yëpp bari looy julli ci yonent bi sa sa bay astaghfirullah yooyu def di dellu ci sa borom te gëm dogal xam ne borom bee dogal te ku nekk li nga war a natt na ko waaw man nag manumaa iñaane kenn nan lay ñëw Europe ba pare bëggatuma kenn ñëw waaw yow daal bañ na mayee visa nga fexe bi ba am am am am am am am am am am am ba léegi boo sañoon sax ñu tëj ambassade bu bu bu France bu ne Dakar yàlla nañu rejeté gars yi c'est quoi ça loolu yow yow loolu mooy lan ñi la jiitu bu ñu amoon loolu ñaan ko yàlla nangu ko yow doonu nga fi ñëw yow. leer ne waxal lu la gis nga ñi yàlla ne dinañ fi nekk fii dinañu mës a ñëw Europe manoo ci tous waaw dogalu yàlla boobu nga xam ne lii yàllaa koy dogal man duma ci leen te ana jaam nan lay raj raj loolu dogalu boromam. walla yaa billah loolu kon gëm dogal moo lay gën may. nga man sa mbokk li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko ko waaw waaw ba nag looloo tax nag bëggal googu moo tax nga koy laaye biir saa su te yàlla kese tax moo tax sëy naa li def loolu waaw jaayante woon ko yonent may saa saam charte loon ko mu jaayante koog moom waaw wan nusxa li kulli muslim jaayanteeg eh, laaye biir aji ngëm yàlla ju nekk waaw ndax bëggalu ko lu dul yiiwam bu gisee buy def lu dul noonu li waxoon ci image seetu bi loolu la gis gis na ci boppam lu takk ndax mbokkam mooy mbokkam mu koy laay biir waaw ci ay teggin gis nga daa wax ak ñoom ci minbar bi rek wàcc waaw amu fa discours bu bareeg yooyu waaw wan na ne taxawuma wax lii parce que ngir jaayu waane jaay ay kii yëpp jaay maa maa waxoon keroog déedéet xam nga lu tax man de damaa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci l'islam mu sartal ma ma jaayanteeg may may ma nusxa li kulli muslim may laayi biir jullit bu ne moo tax bi seen amir génne àddina ah ma laayi leen biir balaa fitnaay xew waaw teg leen ci loo xamante ne moom la ma yonent bali saa saam jàngaloon kon nit ki noonu ngay gis lépp looy wax nit ñi doo leen ko wax di leen offensé di leen jaay ne yow yaa xam ñoom xamuñu dara wala ay yow bi ñu ñuy xam foo ne la dox xamoo yow lii rek xamoo yu mel noonu déedéet da ànd ak xol bu teey dënn bu yaatu ci képp koo xam ne gis nga ne xamul diine moo xam dala koo laaj ak na wala xaala may laaj parce que ni dox la nga xam ne xamul nga xamal ko ko bi risqin waaw waaye ki nga xamante ni day tay taylu kooku nga nga nga nga euh, nga daal di koy jaj waaw comme yo saabu yonent saa saabu yooyu mu takk mu doon tere ñuy takk euh, <laughs> kii or yi <laughs> mu ñëw takk ko yonent bi saa saa nangu ko te biir da ngaa jëlee ne xam nga xam na ni mu da koo nangu sànni ko waaw. waaw jàjj leen mais ki nga xam ne dafa jógee ne xamul kaw kaw bi ñëw tuur ndox ci jàkka ji gaa yi nar koo dóor mu leen déedéet woolu ko mu ñëw. Seydina Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami moom itam noonu la def jógee ne ñëw ci jàkka ji ah moom te kaw ga lu jógee ñëw. Ah, am ku ñuy julli yonent bi saa saa di leen jiital am am di leen jiite am ku ci rek mu wax waaw gaa yi di ko di ko def muy sii ñoom yooyu mu naan woy sama ndey <laughs> wala wuyu <laughs> woy sama ndey ci biir julli ji mooy wax woy sama ndey ci wolof <laughs> to way yow lan def gaa yi di ko def ay kii ngir mu noppi biñ pare yonent waaye saa saa mu woo ko nee na wallahi jàggi kii euh, gëdduma dóoruma gëdduma mamaa këhërani mamaa dorobani dóoruma gëdduma kiiwuma nga ne ma xam nga lii nii julli la tudd waaw julli la tudd yëwunu ci waxu leneen lu dul waxu nit ñi yooyu yëwunu ci waaw wax ko yi nga xam ne moo ci yëwan tudd yàlla jàng alxuraan yàlla ak yooyu waaw loolu noonu yooyu mooy yooyu nga xam ne mooy lañ doon wax rek bi nasiha wali eh, am wa ammatihim kon di soppal saa su ne war a am waaw yow nga xam ne borom bi li ñuy joxe même bu la joxee loo xam ne yow la ko jox bëggal ko ñeneen ñi en tant que surtout bu dee côté xam-xam moo tax ngay waxaari diine xam ne ñun ñëpp ci lii lañu yonente waaye saa saam woo te nee na fal yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib ki fekk ci yéen mooy ki sama wax agsi ci moom na ko jottali ki nga xam ne daf ko fàdd sama wax àggagul ci moom nga koy def rek xam ne ci mission yonente waaye saa saam la la daggal ndaw karaama ndaw teraanga ne la defal sa yow yow sa yow dama laa sopp waaw yow jottalil ma waaw allah ngay jottalil kan nga nekk kenn ci porte parole yonente ba alay saam ci kaw suuf allahu akbar waaw loolu nga koy def bëggal ñépp yiw te boo leen di xool doo xool couleur bu ñu yor ndax fekk yaa ngi xool bala ngaa def yi ñii yëpp ñu fi wax mooy il faut mu yor couleur ni man noir wala bu nekkub séeréer bu nekk séeréer wala pulaar wala yooyu wala bu bokk tarixa sàngam ba pare ma koy door a def yow yaa ngi jikkoy am na lenn ci jikkoy saytaane yu taxawaalu sa xol bi yow fajagoo ci yi nga xam ne ñoo lay may ngay bëggal sa bopp um, jullit li nga bëggal sa bopp ndax feebaru xol bi des na bu rëy sax waaw ndax yaa ngi gis barrière kii daa ñuulam dafa weex te borom bi ne woon man maa leen bind ci noonu li taarafu yow nga def ko ngir lan li tabaaxadu ngir bañante ngay ko ak di bot di wante ci xeet ak ak jàpp ne ci yaa ko gën parce que yaay jàngam ak wala sa santay sàngam yow xam nga ne feebaru iblis a taxawaalu sa xol demal nga fexe koo faj waaw kon nag ah soppal sa mbokk jullit kenn du gëm dëgg-dëgg gëm kenn ci yéen lu dul mu soppal mbokkam li nga xam ne moom la soppal boppam moo tax li mu bokkal lëkkaale ma bunt bi mooy yow li nga bokk bëggal sa bopp mooy lu baax ndongo kon nag li ngay bëggal sa mbokku jullit mooy di ko laay biir ci lu baax donc waaw lu baax loolu alhamdulilah comme mooy sa seetu li nga lu baax li nga bëggal sa bopp ba boo gisee gàkk gàkk ci sa bopp nga faxas ko noonu ngay def ak sa mbokku jullit mooy yaa ngi koy laay biir kon kon da ngay dëkk rek di ko laay biir te loolu mooy dëppoo la nga xam ne innamal mu'minuna ikhwa waaw ba mu andi woon fële. ñoom dëgg dëgg ñooy ay bokk mooy comme que ñooy say mbokk kon nag ñoom da nga a war di laaye biir waroo am ay barrière ay ay ay aqabaat yuñ teg fii jàpp ne non non non ko wax parce que nangam non non non da koy wax rek yàlla tax ak i teggin ak la mu laaj wallahu taala alam kon nag ci kaw nii la bunt bi jeex hadith bi bala ñu pare insha allah taala jàlloon na ci Nawawi yi mooy eh, arbaine yi moo doon numéro treize bi Eh, comme hadith bi comme ni ko imaamul Bukhari yi indi ci hadith numéro treize ci Sahih bi <laughs> ci arba'una yi tamit moo doon numéro treize hadith bi dina ñëwaat ci téere insha allah hadith numéro deux cent trente six moom soriwul wute nag mille yi en ah, fay <laughs> biñ gisoon bi moom mille deux cent eh, bu naa Jarir bi biñ jàll léegi mille deux cent treize lay ñëw bii nag moom 236 mooy yàggatul insha allahu taala kon nag ci kaw nii jeexal nañ bunt bi walillahi alhamdu wal minna bunt bi ñëw nag moo gën a gudd nag bunt yi ñu fi jàll nii mooy yi ñu jàll fan yi laa wax voilà ah